muy séddaleeg màng mi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële woon Hunayn gisoon nañ ci jotaay yi ñu génn tarjama muy biographie ñenn ñi nga xam ne al imaam ibn Isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi neewoon na ñooñu la alayhi salaatu wassalaam joxoon wa bada'a bi sayyidil qawm sayyidu quraysh aba sufyaana bin harbin radiyallaahu ta'aala anhu wa ardaahu ñoon ñépp gisoon nañu seen tarjama ba ni ñuy jeexale ci jataay bi weesu di leen gis jeexale woon seydina maxrama ibn nawfal di bàyyu al miswar ibn maxrama radiyallahu ta'ala kon tey insha allahu taala ñu war a continuer ba léegi wan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bil ji'rana wa huma ma zaal lam yazal yuqsimu al-ghanaa'im yaqsimu al-ghanaa'ima bayna ashaabihi wa mu'dhamuhum min almuallafati qulubuhum wa min saadati qabaa'ili al-arab kon salaatu wassalaam mu ngi doon kaana yaqsimu al mu ngi doon joxe kon màng mi comme niñ ko gise woon jox lu bari ñii mu jox leen ay sangileem comme ñoom Abu Sufyaan ak Seyyidina Muawiya doom bi mu am ñeneen ñoo xamante ne nii moom ay cinquante la leen joxoon comme ñoom Seydina al Abbaas ibn Mirdaas en tout cas matul sans mu kaas mu kaas yonent mi alayhi salaatu salaam wax ñu jox ko ñu koy joxa joxa joxa jox ba mu gërëm waaye keroog alayhi salaatu wassalaam laaj bi ñu laajoon avant tarjama yi mooy waaw nan la seddale bi mujjee ginnaaw bi ñu gisee laata séddale bi ni ko arab yi kaw kaw yi ak tulaqaa yi daldi woon topp rawanti na ci kaw kaw yi naan ko waay waay iqsim alayna fay'ana waay waay yonent bi alayhi salaatu salaam gaawal nu mu gaawe daldi ñuy séddale suñu màng mi ba niñ koy sëse ci garab làmbaayu kawam wàdd mu naan leen raddu al ad raddu alayya rida delloo leen ma sama làmbaay bi nga xam ne kon ci la commencé di joxe nii di séddale di joxe ay cent géléem ashraafa quraysh wa mual wal muallafata qulubuhum ka Uyayna ibn Hisn comme jox ci kilifa quraysh yi waaye jox kilifaay arab yi nga xam ne nee na dama leen di jox ngir xemmem loo leen diine ji ñu gin ci mën a des seen xol gina nangul islaam waaye ñoom mais à ak nit ñi à travers ñoom ñi nga xam ne ñoo leen jiite li xew nag keroog ci séddale bi bi muy séddali nii eh, loolu lañu ko mel ni imaam ibni isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aleyhi di nettali ah mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa xaddasani muhammad ibn ibrahim ibn alxaaris at-taymi mu ne sama sëriñ di Muhammad ibn Ibrahim ibn al te ko joowoon ci waa Banu Taym moo ma nettali anna qaa'ilan qaala li rasuulillah sallallahu alayhi wa min ashaabihi mu ne sëriñam bii daf ko nettali ne dafa am benn waay ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu ko gisee muy nettali muy muy joxe joxe gu bari gi ah dane ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi a'tayta Uyaynata ibn Hisn wal Aqra' ibn Haabis mi'atan mi'a wa tarakta Ju'ayl ibn Suraaqa ad-Damri dafa am benn saxaaba bu gis yonent bi alayhi salaatu salaam nekk Ji'irraana mais di joxe alal ji di leen jox kaw kaw yeeg chef de tribu yeeg gaa yi nga xam ne bi biñ tuubee barki démboo njaay lañ ñoom Abu Sufyaan ak ñooñ mu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam atayta Uyayna ko mais dangay jox Uyayna ibn Hisn hein ak kan wal Aqra' ibn Haabis ak Aqra' ibn xaabis Uyayna ibn Hisn moom boobu ba léegi ñu koy gis moom mooy kan sayyidu bani Fazaara al Aqra ibn Haabis mooy sayyidu bani Tamim mooy sayyidu bani Tamim mu ne euh, yow dangay jox ñaar ñooñu jox ku nekk cent miatam mia wa tarakta Ju'ayl ibn Suraqa ad-Damri a ah, yonent bi alei léegi yonent bi alei ne mooy ab interrogation la boo xam ne ak ak jaaxle da cee xaw a newaale mooy ak yéem ak ak ak ak ak yéemu mu ngi ci laaj bi muy Ju'ayl Ju'ayl ibn Suraaqa ad-Damri yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko moom nag lii ñuy wax nii rekk lañ am ci mooma ah. fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam ne Eh, ama walladi nafsu muhammadin bi yadihi la ju'aylu ibnu suraaqa xayrun min tilaa'il ardi kulluhum misla kulluhum misla uyayna ibn hisn wal aqra' ibn haabis walakinnii wala walakinnanii ata ta'allaftuhuma ta'allaftuhuma wa wakaltu Ju'ayla labna Suraqa ila islaami ah Seydina Ju'ayl ibn kon bésub Xunayn bii après xare Xunayn yonent bi alayhi salaatu wa salaam di séddale màng mi butin de guerre bi jox ñoom Abu Sufyaan yi nga xam ne bi ñu tuubee yàggul les grands chef de tribus bi comme Banu Fazara Uyayna ak ak ñeneen ak ñeneen saxaaba bi jaaxle benn waay ci saxaaba yi hein ne yaa rasuulallah ay ndaw yow yàlla li sallallahu alayhi wasallam yow antayta Uyayna dangay jox Uyayna ibn Hisn ak al aqram na xaabis miatam mia ku nekk nga jox ko cent cent ba pare bàyyi wa tarakta Ju'ayl ibn Suraqa ad-Damri nga bàyyi Ju'ayl ibn Suraqa ad-Damri léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam tontu ne fa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ama wallah maa ngi wat yàlla amaa yëgoo maa ngi wat ci yàlla ne wal ama walladi nafsu muhammadin bi yadi allah maa ngi wàcc ki nga xamante ni nii bakkanu man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa mu ngi ci loxoom mooy ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom mooy kan mooy borom bi subhaanahu wa taala maa ngi wàcc moom man sayyiduna muhammad kene hein la Ju'ayl ibn Suraaqa xayrun min tilaa'il ardi kullihim min Uyayna ibn Hisn ma ne waat naa ci borom boo sama borom moomu que ne Ju'ayl ibn Suraaqa moo gën fuuf li nga xam ne suuf si moom la mën a feesal di ko wane ci ay gànjar lu mën a fees suuf si bay feeñ mel ni di feeñ boo boole noonu ñépp ku mel ni kan moo gën fopp Ju'ayl moo gën fopp li suuf si mën a feesal ñu mel ni Uyayna ibn Hislak al-Aqra' ibn Habis walakinni ta'allaftuhuma mu ne ko boo gisee joxuma Ju'ayl ibn Suraq ad-Damri li tax joxuma ko tey jox ñoo xam ne moo leen gën allah yenent bi alei saatu salaam a ko wax de te dinañ ñëw ci taxriiju xadiisu imam ibni isxaaq ndax mooy ko solo dinañ ci ñëw de dinañ ci ñëw inshaa allahu taala inshaa allahu taala mu ne ku me Duayl moo gën ku suuf su fees ñu mel ni Aqra ak Uyayna waaye waaye walakinni ta'allaftuhuma waaye man sallallahu alayhi wa sallam dama leen a jox ngir seen xel gën dal ci lislaam ñu gina a mën a accepter diine ji ndax am na nit ñoo xam ne ni ñu ko waxe woon diine ju ñàkk xamuñu ko waaw buy ñàkk di am ñuy ba diine ji moo tax alquran lool la suñu boroom xam ba moo tax ci biir ñi nga xam ne ñoom lañuy jox azaka mu ne wal mu'allafati qulubu innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubu alquran dugal leen ci ñi nga xam dañ leen a war a jox azaka même loolu bu ñëwee nag ci wàllu euh, soit ci njàngat yi ci ghazwat Hunayn bi wala ñu bàyyi ba ci wàllu bu ñu amee occasion di wax ci wàllu masalaay zakat ñu door a traiter est-ce que mu'allafatu qulubuhum mooy ñu mel noonu ñoo xam ne dañ leen di jox alal ngir ñu gën a des ci diine ji wala ñoo xam ne dañ leen di jox daanaka léegi ñu dugg ci l'islam mais ñii il faut nga jox leen ba ñu xam ne l'islam nii la mel comme ñoom Seydina Safwan ibn Umayya comme ni mu ko waxee ne yeneen ci ma saam saam keroog na damaa jox après xare bi damay jox ci alal bi ma jox di ma jox di ma jox te kat laata muy moom laa gënoon a bañ de mais daf may jox di ma jox di ma jox mu ma gën koo sopp ci lépp mu dugg ci l'islam bu boobaa dinañ gis est-ce que ñooñu par exemple léegi lii est-ce que bu réewu jullit yi dañuy tenir en compte. mooy aspect gaa yooyu noonu ñi nga xam ne moom lañ naan mu mu'allafatu qulubuhum est-ce que ñooñu lool day dox ba léegi c'est ça c'est ça loolu ab laaj la boo xam ne peut sax ci wàllu zakat la gën a la gën a approprié waaye mu ne ñii dama leen di jox ngir da dalal seen xel gin leen a téye ci lislaam gi walaakinni ta'allaftuhuma wa wakkaltu Ju'ayl ibn Suraaqa ila islaami kantaa Ju'ayl ibn Suraaqa moom ah, ma bàyyi ko li nga xamante ni mooy ngëm yàlla gi mu gëm te xam naa ne dëggu na ci moom Allah Allah Allah lii na de léegi xadiis bi riwaay imaam ibn Isxaaq bi da ngay gis ne <coughs> mursal da ne wa haddathani Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haaris at-Taymi rahmatullahi alayhi mu nekk mursal boo xam ne saxiixun aw xasan waaye mooy dafa rees waaye càllale bi xadiis bi imaam abu nu'aym al asbahaani indi na ko ci xilyatul awliyaa mu jaar ci yoonu imaam ibn isxaaq mu ne foofu xaddatani muhammad ibn ibrahim al taymi comme càllale bi imaam ibn saad yi ko ci al tabaqaat kanta imaam al xaafiz ibn xajar bi mu ko tuddee ci al isaaba dane dane Eh, hada mursalun hasan dane lii de càllale bii de mursalun hasan la mooy mursal boo xam ne bu ñu yónnee la mooy loo xam ne saxaaba bi tudduñu ko waaye waxoon nañ la am na beneen affaire mooy saxaaba day def mursal tamit moo moo tax ba mursalu mursal boobu liñ naan mursal mooy loo xam ne saxaaba bi dafa rot lool lool mooy en général mais mooy d'une part boo ko xoolee d'une part côté tabi'i mais saxaab yi mën na def morsal comme niñ ko gise woon waxoon nañ ko fan yi mooy saxaaba boo xam ne moom li mu nettali fekkewu ko mooy dañ ko ko nettali voilà te li ci yéeme mooy am na kaa yoo xam ne yu xawaraar la ab saxaaba jële ci taabiin yi koo xam ne moom fekkewul jamono yonent bi alayhi salaam ku fekke jamono yonent bi alayhi salaam di jële ci kooku di nettali naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na voilà waaw waaw waaye dañuy considérer mursalu saxaaba marasilu saxaaba saxiix voilà léegi euh, imaam alxaafiz mu ne hàdha mursalun hasan càllale imaam ibn Isaaq bii de mursal la boo xam ne bu baax la mu ne lakin lahu shaahidun mawsuul waaye am na beneen xadiis boo xam ne day ñëw comme di ko seede waaw boo xam ne bu jokkaloo la mu ne rawaa ar ar ruyaa bi ar ruyaa bi fi musnade mu ne na moom ci musnadam ah mu ne soloona ci musnadam lu mu solo mu ne wab nu moom kese mu ne déedéet wab nu Abdul Hakam fi futuuhi Misr ak ibn Abdul Hakam min tariiqi Bakr ibn Sawaada ci yoonu Bakr ibn Sawaada an Abi Saalim al ci yoonu abi Salim al-Jayshaani an abi mu jaar ci eh, abu Seydina Abu Dar mu jaar ci Seydina Abu Dar Jundub ibnu Junaada ci li gën a siiw waaw mooy shaahid mooy bu dee ne xadiis bi dama am benn xadiis bu ñëw buñ ne haadal xadiis lahu shaahidun wala lahu shawaahid mooy day nekk xadiis boo xam ne ab saxaaba dafa mooy beneen xadiis la buy wax lu mel noonu boo xam ne ci beneen saxaabala jaar bu dee nag ci ci ci ca ci ñi nekk ci càllale bi la kenn koo xam ne dafa nettalib xadiis ñu ne bu boobaa duñ ne ah, am na shaahid dañ naan lahu taabaahu fulaan voilà diw moo ma topp mooy ci ñi nga xam ne ay ci chaîne bi la ñuy nekk mais bu dee ab saxaabala la bu boobaa lañ naan shaahid waaw c'est comme sii day ñëw di témoin beneen xadiis bi pour war ne dëgg la de waaw kon nag bi jaar ci seydna abu dhar radiyallahu taala anhu eh, mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala lahu mu ne yeneen time alay saar ko wax moom seydna abu dhar radiyallahu ne ko kayfa tara ju'ayla kayfa tara ju'aylan nee na yeneen time alay saar saam daf ma laaj ne ma me ne ma abu dhar join Ju'ayl moom noo ko gisee mooy d'après yow Ju'ayl euh, ban avis nga am ci moom mu ne ko miskiinan ka shaklihi minan naas ma ne ko non comme bu doon tey dañ naan moom euh, mooy il comme ñëpp ah non kii la quoi mooy bon moom ñëpp a yem quoi <laughs> nit la koo xam ne voilà euh, kii la rek benn waay la rek comme comme ñi mel ni moom ah. mooy neewul na ci ashraf yi la bokk hii kooku ponkalu jaamu yàlla yée kooku daraja yi déet non keet benn nit la rek yi dafa normal comme nit ku normal quoi comme ñu mel ni moom rek nee na yonent mi alei saatu salaam ne ma wa kayfa tara fulaanan ne ko waaw diw nag moom moom ban opinion nga am ci moom loo yaak la ban xalaat nga am ci moom ginnaaw bi mu waxee joxay li moom mu ne lee nee na ah, Seydina Abu Dar nee na ma ne qultu sayyidan min as-saadaat ma ne ah, diw mii nag nga ma mujjee laaj nag moom nag kilifa la ci biir kilifa yi ah kilifa goog nag laaj nga ma kilifa sayyidun li ma gis ci moom mooy sayyidun sangala min as-saadaat <laughs> mooy Ju'ayl moom c'est un comme parmi tant d'autres waaw il fait partie des lambda waaw boroom mbubb yu woyof yi daal ci la bokk kanta diw moo kooku nag sang la kooku ci fiyaay pii bi la bokk xaala nee na Seydina Abu Dhar nee na radiyallahu anhu yeneen time ay saab saab ne ma nag fa Ju'aylun xayrun min mil'il ardi mithla hada ne ko Ju'ayl moo gën fuuf bu fees wi bu suuf si feesoon dell comme ki nga ne moom sang bu suuf si feesoon lu toll noonu mennum Ju'ayl kese moo leen gën ñoom ñépp allahu akbar allahu akbar allahu akbar nee na nag bi ma yonent bi aleyhi salaatu salaam waxee loolu nag affaire bi jaaxal ma ndax <laughs> nee na ma ne ko man Seydina Abu qultu ma ne ko yaa rasuulallah mais fa fulaan hakaza wa tasna'u bihi ma tasna <laughs> ne ko waa yonent bi aleyhi salaatu salaam kon yow diw mi ma mujjee laaj mooy yow ci sa bopp xam nga ne moom nii la mel kene mais ay la ko gën Juhayl waxuma la moom kese moom kooku kese mais ko ku mel noonu moom moom moom bu suuf si feesoon dellaj bay rembat ak ñu toll ni kooku mel num Juhayl la leen gën mu ne yonent alayhi salaam ne yow nga xam loolu ba pare kon yow fulaan mel noonu mooy diw diw mi nga wax noonu la mel kon ba pare yow ngay jëflanteeg moom nii ngay jëflanteek moom mooy jëflante wu rafet waaw comme lañ gisoon jaraay bi weesu ci maxrama bi sayyidatu Aïsha di wax euh, bon ci kaw ñi ne comme ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar que ne ñoom li gën a dëgër mooy Maxramatu ibn Nawfal la woon ñeneen ñi ne Uyaynatu ibn Hisn la woon comme ñoom imaam al-Qurtubi bële <laughs> ak <laughs> bon léegi ak ñoom imaam an-Nawawi wa rahmatullah alayhima léegi mooy ci kaw loolu mooy gis nga yonent bi alayhi salaam ba mu ne bi sa axul ashira ah aka doy waar suñu dëkkandoo bii ba muy waaj a ñëw ba pare ba muy door a yëglu ba pare bi mu ñëwee mu accueillir ko accueil bu baax waxtaan ak moom kii mu dem Sayyidatu Aisha jaaxle ne ko waaw mais yonent bi alayhi yow kii bi muy wax li nga wax après nga nga nga jëflante moom mu ne ko yaa Aisha mu ne ko Sayyidatu Aisha danga maa xam ma nekk koo xam ne bon manière xaw ma ci dara te tamit duma def njekk damaa nekk koo xam ne ku mooy koo xam ne euh, bon. Euh, da li muy def dafa jomba def est-ce que man ci loolu la noonu nga ma xamee <laughs> faaxisha danga maa xamee faaxisha <laughs> waaw inna sharra an man man yaxaafu naas ittiqaa fi euh, fi lisaani waaw koo xam ne nit ñi dañ koo ba wala man tarakahu naas ndax ragal li nga xam ne mooy làmmiñam yeneen ma lay saa salaam nag Seydina Abu Dar même interrogation bu mel noonu la ne ko mais diw mel noonu ba pare ka koy defal lii lépp bu ñëwee ak ni koy kiiwee yeneen yeneen ma lay saa salaam ne ko innahu ra'su qawmihi fa ata'allafuhum ne ko nag Abu Dar boo gisee may def lool parce que moom kilifa la allah kilifa la malgré tout kilifa la innahu dëgg-dëgg waa ji rasu qawmihi mooy kilifa ay ñoñam moo tax ñenn ñi ne non kii moom Uyayna la quoi fulaan mii moom Uyayna la <laughs> mooy suñu mel ne Uyayna mi rek <laughs> ndax <laughs> en tout am na indice yu bari wane ne moom la mais bon pour dogu ci nag loolu mooy wax ji ndax fulaan bi. fulaan bi képp kenn tudd ko quoi léegi mu ne imaam al-Hafiz ibn après mu ne wa isnaaduhu saxiix hein te sanadu càllale bi bu wér la voilà loolu la léegi euh, gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam li mu mooy lii day wan ne kon mooy lii presque loolu moom ñépp a ko xam quoi mais sauf que nit ñi dañ koo xam ne kenn du ko jëfe mooy fi ñuy natte nit fi ñuy natteeg mbaax moo dul foofu <coughs> parce que diw mooy doomu diw nat nattuwaayu mbaax yi moo baaxut surtout ñun niñ koy natte kenn ginu la paradoxal ab wolof non mais mooy nit koo xam ne xaw ma day nax boppam xaw ma man nan mooy daal wala société bi ko yóbbaale moo tax suñu sincérité jafe da ngay gis gaa yoo xamante ni nii mooy gis nga fa fa ñu nekk fa ñu dëkk wala fa ñu nekk moo xam bitim réew la wala biir réew ma mais dara manu leen a teree fekki jataayu diine dara du dara mais dara da gis benn daayira boo xam ne xam nañ ni fii moom li xam-xam lañ fiy jàngale jamais du ñëw jamais mais du ñu juum ba seen tànk jaar. mais bés bu ñu yégee ñu ne sëriñ diw mu nekk ci boroom tur yi hein hein zawil asmaa al bokk ci kilifa yu siiw yi buñ nee moom daayira bés sàngam de mooy ñëw walla waa daara ji moom la dañuy def conférence moom moo koy organiser moom moo koy animer nga gis gaa yi nga xamante ne nii mais mais seen yoon ma sujee ne mais ñu sol seeni grand bu defar ba pare ils font tout pour feeñ ci ci ci caméra bi wala nekk ci kanam ngir sëriñ bi foog ne moom di leen bu leen gisee jàpp ne ñoom kat ñu ngi ci liggéey bi nii lay demee tout le temps xam nga ne kooku sincèreul loolu nit waroon na ko a def gaa yi nag dañoo baax kenn du la wax dara. dañ lay bàyyi rek waaw ndax de toute façon koo koy def nga gis ko mu ñëw di nuyu sëriñ bi di kii di wane di wane di toog ci kanam fu nekk ngir wan gaay ay nekk fi ñii kay moom kay xale yay jàmbar lañ <coughs> loolu kan nga koy def kan bëgg am bonne presse devant le sëriñ quoi. mais dama allah nag yow doo am ker sa borom bi mi la gis mi lay gis tout le temps nga nekk ci li nga nekk kon yow xam nga ne li nga def yàlla taxul ñëwoo fi ngir yàlla sa réputation ngay jéem a wane nga bëgg garder intact waaye fi ñuy takk ak mbaax du foofu déedéet ba yi sax ñi nga xam ne sax jàmbaar nañu léeg-léeg mooy bu ñuy liir bu ñuy dégg ñu leen di wax xam nga ñun moo tax loolu yal nañu yàlla sàmm <laughs> di suñu sëriñ di wax <laughs> radiyallahu anhu mooy gis nga gaa yi même dañuy dégg ñuy wax ay ay yenn yenn yenn may yàlla yeeg yenn kii nit ñu baax ñi di nettali niñ meloon mais duñu xam ne yàlla boole na leen ak koo xam ne wallahi bari na ñu ñuy lim ñoo xam ne moo leen féete kaw fuuf mais gars yi moom manu mais mais dañ mais bokkul sax ci ki ñuy xalaat waaw kenn du ko faale parce que bokkul amul sant wi waaw amul sant wi premièrement amul sant wi sant wi ñun xam nga ne mbiru sant la amul sant wi waaw parce que amul sant bi te tamit <laughs> comme que gars liñ bañ lay def te mooy xam-xam te yàlla tax mumbaay mi du newu ci yu xumb yeeg ak raayalante gannaaw yi newu fi mais du mën a bari la ay nit mais mbir yi bari la nit taxul waaw mooy bariwaane koy gis ñooy gis gars yi jàpp ne war rubba lan la sëñ bi waxoon <laughs> ci masaalik wa rubba shaxsin qad qad ala inda al-uyun ka'annahu qutbu rahaaf haythu yabin wasiituhu intashara fil buldaani wa huwa kal-qirdi ladar rahmaani sëñ bi loolu wax ci masaalik waaw wa rubba shaxsin qad ala inda al-uyun mais bariwaane nit koo xam ne waajoo xam ne qat ala inda al-uyun mais gis nga ci nit ñi selon nit ñi parce que nit ñi moom <laughs> selon nit ñi mais waa ji waay la joo xamante ne nii ku kawe la mais gars yi gis nga buñ doon wax sëriñ fii wala ñuy wax nitu yàlla moom xel yépp ci moom la ñuy njëkk a ñu demee ba war a tudd kenn moom la ñuy tudd waaw mu ne wa rubba shaxsin qad ala 'inda al-'uyun boo ko gisee nag ka annahu qutbu raha haythu yabin mu ne boo gisee nag foog ne moom mooy mooy mooy mooy centre mooy mooy danga daan mooy axe central bi bi nga xam ne mbir yi moom mooy faire tourner les choses waaw wasituhun tashara fil buldaani mais gis nga son son son renom mais siiw na ci dëkk yi mais day tasaar loolu du ngeen ko gis moo tax gis na du ñu yàgg gaa yooyu mais day am ay jamono yoo xam ne dañ naan yoo mais diw nag diw temps yi ñoom ñoo fi ne yu temps yi ñoo fi ne mais mbooloo mi leen di dar fu ñu jëm gaa yi yëg ne ñu ngi jëm ñu ngi dem ñay liggéey jaral na leen poser ay congé walla daw wax lu amul ngir bañ a liggéey keroog ngir fekke ndajeem ngir man faa fanaan mais fu fu ñu dem saal bu ñu leen luyeel du mat day fees dal waaw bu ñuy romb léeg-léeg dinañ àgg foo xamante ne nii sax dañ leen di escorter léegi ci ci ci ci bu dee ci réew suñu réew yële. France moom xalaatoo ñu lay escorte ku la fi escorte xanaa say taalibe formé yooyu rek te bu ñu juumee ndànk sax am ku leen ku ku dugg seen diggante ci automobiliste yi <laughs> waaw léegi mooy wasituhun tashara fil buldaani mais gis nga aw turam siiw na ci ci ci gox yi buñ nee la sëriñ diw gaa yépp ne du moroomu kenn laaxi moom fépp xam-xam waaw moo fi yëpp xam-xam du moroomu gaa yi ñu koy invité ci plateau télé yi mu nekk ku siiw koo xam ne mais vraiment li gaa yi naan moo ilaa la cote loolu ngeen di wax <laughs> waaw mu ne wasiituhun tashara fil buldaani ah mu ne jooju nag gis nga lool mooy ci nit ñi gis nga ba léegi ci nit ñi lay wax yépp yu fi nit ñi la te mooy yu fi lamdaay sax mooy ñu xamul ci nit ñi waaw ñi nga xam ne ma riirandoo waleen di yóbbaale mu ne wa huwa te gis nga waajooju dëgg dëgg kal xir bi la da raxmaani mu ngi mel ni golo ca borom bi nga xam ne moo fees dell yërmande mooy xam nga golo moom fa yàlla baax na waaw parce que buur yàlla noonu la ko bëggee def ko golo mais yow doomu aadama mi nga xam ne yow moo la teral wala xat karram naa bani aadama nga mën a suufeel sa bopp ci jaay jaay loo xam ne di wane loo xam ne gëmoo ci dara nit ñi képp pour am nit ñi la di wane loo xamante ne nii wallahi alladhi la ilaha illa huwa boo newoon sa néeg doo ko defe noonu yow kese doo ko defe noonu waaw utum xam-xam bi yépp ndekete tout pour rien xam-xamu dose la waaw sëriñ tugeeg woote wilaaye woote ay maqaama yoo xamante ne nii dalee na sàcc rek ci ay téere yum dégg ak ay kaset yum dégloo ki ay ay ay CD di woote woo loolu te loolu nag léeg-léeg booy tàmbali mbir yi dalay jay sanastadrijuhum la borom bi wax min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sama borom nee na gis nga gaayooyu dama leen di jay bàyyi leen te buñ ci tollee nag day mel lu ñu naan mu am gaay yi gën a waaw gaa yi gën a dof mais presque lu mu laal lu mu soxla am ko gaa yi jàpp ne looloo tax mu dëgg muy dëgg pour yàlla ne wa um lii lahum dama leen fiy ndànk tuuti rek <laughs> ba bés bi ma koy jàpp na ko ci poche inna kaydi matin waaye bu ma ko jàppee bés boobu sama pexe <laughs> waaye lu dëgg na ko kon gis nga ni ñuy natte yonent ma lay saat nee na gis nga fulaan yaa Abaa gis nga fulaan mu ngay wax Ju'ayl la Ju'aylun la Ju'aylun xayrun min mil'il ard waaw min mil'il ard mithla hada Ju'ayl ko gën fop <laughs> bu suuf si feesoon ni toll ni waa ji may jox waa ji nga xam ne moom lay jox noonu ak moom nga yaakaar ne moom foofu la tollu parce que nit ñi foofu lañ ko teg moo tax nattuwaay du foofu de nit nag boo xamee loolu dangaa war a noppale ko surtout taalibe mooy yow da war a nekk koo xam ne fexeel du lu yomb nag du lu yomb ah di def te yàlla képp tax waaw bul fexe mukk ba nit ñi tax ngay def walla ngay bax ndax boobu yaa ngi ci alkade waaw. te nit ñi ñoom seen opinion day changer de gis ngay façon yi ma lay wax nii de toute façon ni ma ko xamee ngeen ko xamee koo ngeen ci gis mu kii daanaka mbir mi du mat cinq ans wala yu mel noonu mu wadd keneen ñëwaat jëlaat téere bi jëlaat jëlaat caaya ji caaya ji barke ji waaw da ngay sax ba mujj gi yow da dem ba fàtte waa ji loolu la kon suñu boroom nattuwaayam wax nañu ko ah inna akramakum inda allah atqaakum ki gën a tedd fa yéen ki gën a tedd ci yéen fa yàlla atqaakum mooy ki leen gën a ragal yàlla te Ju'ayl atqa min hada wa mithla Ju'ayl la gën a ragal yàlla fopp ibn Suraqa radiyallahu anhu ko waa ji ak ñi mel ni moom moom Seydina Ju'ayl ibn Suraaq ah xadiis du mel nii imaam al-Buxaari soloo na ko waaye foofu mu jaar ci Seydina Abu Zar mais tuddul foofu turu nii Ju'ayl nii keneen mais riwaaye bii day war nekkoon kon li nekk ci saxeewul imaamul Buxaari yi nga xam ne ñoom foofu mubham la kenn tuddu leen mooy fulaan rek la wax lan nga xalaat ci yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko abu sayna abu dhar lan nga xalaat ci fulaan mu ne ah fulaan de moom machin la rek parmi les machins mooy benn waay la rek parmi ñu mel ni moom quoi loo xalaat ci diw mu ne ah sang woog nag ci sang waxul turi mais xadis bu wér bi nga xam ne qad xaka qad xakama alayhi al-Hafiz ibn bi saxiix bi isnaadihi annahu saxiix mooy loolu que ne dafa wér loolu day wane ni kon ñun ña nga xam ne lañ tuddul fële mooy Ju'ayl li la woon keneen ki nag la li ñu wuti naan Uyayna la wala al ñooñu ah, moom mii nag am nañu ne fekke woon na euh, li nga xam ne mooy ghazwatu Bani Qurayza ghazwatu Bani Qurayza kañ lañ ko gisoon quraydatun thumma lihyaanun hudaybiyatun <laughs> waaw qurayda ghazwatu qurayda am na ñu ne ko fekk woon na am na ñu ne fekk woon na ko te lool imaam ibn manda moo ko solo këni sax foofu gaañoon nañ ko ci bët bëtam benn bëtam fa lañ ko gaañe woon bu baax foom seydina suraaqa ah, ju'ayl ibn suraaqa ad-dam'at ad-Damri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu alhamdulillah alhamdulillah léegi ba léegi keroog bi Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di séddale imaam al Buxaari raxmatullahi alayhi daf ñuy nettali bi nga xam ne ci la alayhi salaatu wassalaam di séddale di jox kilifa kilifaay Eh, eh, eh, ci kaw kaw yeeg ñooñu ak mu'allafatu qulubuhum yi bàyyi ñenn ñi ci Ji'irraana mu am seede bu réy bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam def keroog bi muy joxe ba ñenn ñi hein daldi bon di xaw a ci mbir mi waaw ci seeni wax naan way yonent ay saab moom di jox ñii bàyyi bàyyi kilifa yu toll bàyyi ñi nga xam ne mooy ñu dëggu ñu ñii bokk ñi nga xam ne ñooy muhajiruna ak lamsaar yi nga xam ne ni ñu sonne ci mbir yi ñu bàyyi leen di jox waa Quraysh am ne muhajiruna yi jox nañ leen am na ci riwaaye Seydina Anas moom saxi imaamu Muslim ibn al-Hajjaj boo xam dane dafa jox àll al muhajirin ak mu mu allafatu qulubuhum yi mooy lamsaar yi moom leer na ne ñoom la joxul dara léegi nag bi ñenn ñuy wax yeneen tamit sarsam daal di def témoignage bu am am non bii moom allahu akbar moo tax ki mu wax ci xaqam loolu allah allah imaam al buxaari raxmatullaahi mu ne xaddatanaa muusa bni ismail qaala xaddatanaa jariru bnu xaazim qaala xaddatanaa alxasan qaala xaddatanii amru bnu taglib radiyallahu anhu mu ngoog mu ngoog kon mu ne xaddatanaa nettali nañu muusa ibni ismail muusa bni ismail huwa tabuzaki rahmatullah alayhi qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu jarir ibn xaazim jarir di doomi xaazim qaala mu ne xaddatanaa alxasan alxasan mooy kan alxasan bu ñu ko waxee ci téere yi téere yi xadiis yi jooyal ko mooy seydina alxasan ibn yasaar albasri albasri muy seydina alxasan albasri hmm? waaw buñ ne seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam jooyal ko mooy muhammad ci té ci boroom xam-xamu xadiis mooy mooy mbokkam ma rek waaw muy seydinaa muhammad ibn siiriin mbokk seydinaa anas ndax moo ko goreeloo kon seydinaa alxasan mu ne xaddatani amru ibn taglib mu ne Seydina Amr ibn Taghlib ab saxaaba la woon radiyallahu anhu moo ma nettali moo doon Amr la tuddoon Amr ibn Taghlib Amr ibn Taghlib la tuddoon Annamari Annamari moom nag saxaaba bu siiw la woon yonent mi def dafa def témoignage bu rëy a rëy rëy ci moom keroog bi muy séddale ghanaa'imu Hunayn ni ñenn ñi di protester naan waaye séet yeneen saa salaam daal jox ni kii araab yi yeeg kaw kaw yi alxamukallah kaw kaw yeeg yooyu eh. léegi yeneen time saa saam ne moom seydna Amr ibn Taxlib kon ci saxiix imaamul Buxaari raxmatullah seydna alxasanul basri mu ne xaddatani nettali na ma ci kitaabu fardil xumus fardil xumus waaw doo demee xadiis 31 45 affaire bii nag laa fàtte la mooy bu ñu ko defoon euh, pour toppaat affaire yi dina gën a yomb mooy imaginer taxriij yi ñu def yépp bu doon dañoo joxewoon woon numéro yi nii numéro xadiis yi doon na gën a yomb non pour koo xam ne da koy gëstuwaat waaw mais bon loolu bay wëy na mbuus <laughs> waaw on n'est pas walillahi alhamdu wal daal euh, euh, bon léegi mu ne <coughs> kon sayyidina Amr ibn Taghlib mu ne ata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qawman wa mana'a akharin fa ka'annahum atabu alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa jox ay nit am ñoo xam ne da leen a bàyyi joxu leen waaw léegi nag nit ñi fakk na annahum atabu alay mbir mi daal mel ni daal bon euh, dañu mel ni ñu protester quoi xaw mel ni daal ku nakk ànd daal ci lu yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ni mu joxe gaa yi daal jox ay bari jox leen lu bari am ñoo xam ne ci seeni bët ñoo gën a te tamit wax nañ dëgg que ñii nee xam sànq ci joxay li nee na ñii nekkul ne jox gi ma leen di jox mooy wane ni ñoo gën de non non non dama leen di jox parce xam naa ne seen xol ñoom li leen di téye mooy jox gi ma leen di jox alors comme nañu leen gën ñoo xam ne ñooñu nag li gën li ñu am muy ngëm yàlla laa leen bàyyee waaw mu ne nit ñi mel ni daal. dañoo xaw a daal ñàkk d'accord xaw a daal wane daal seen ñàkk bon mooy pas ñàkk d'accord mais seen incompréhension voilà ci yonent ma lay saar saam mu ne leen inni onti qawman axaafu dalaahum wa jazaahum wa akilu aqwaaman ilaa maa ja'ala allahu fi quluubihim min alxayri wal ghina minhum amru bnu taglib allah allah mais seede bi rëy na seede bi rëy na hu ya fii rëy na mu ne man damay jox ay nit inni uti qawman damay jox ay nit ñoo xam ne li tax ma leen di jox axaafu danaahum wa mooy ñoo xam ne dama leen di jox ndax ragal ñu jéng ci lislaam moo ñu génn ci man alayhi salaatu salaam li may joxe nii dafa am xikma bu tax waaw mooy li ma leen di jox ñi nga xam ne mel ni mbir yi neexu leen mu leeral leen ne man damay jox ay nit ñoo xam ne damay ragal ñu jeng zalaahum ñu jeng wëllif diine ji waaw wa jazaahum ak li nga xamante ne mooy ñu nekk ci ci ci ci ci ñàkk feebaru xol la waaw al jazaa fe feebaru xol ci rester am yaqiin ci lislaam man looloo tax ma jox lépp ragal seen xol yi jeng wëllif lislaam nekk ci leneen ndax buñ gisee li ñu ñàkk fii feneen alal ji jaral na leen bàyyi diine ji dem si si si am na ñoo xam ne fu ñu ñàkkee wala bu ñu gisee foo xam ne man nañ faa amee te ngir ñu jot loolu li leen ci ginay jote boo ñu ne ñoom léegi nekkatuñu jullit jaral na leen def loolu waaw ngaa yoo xam ne dañuy nekk góor jigéen parce que simple tout simplement mooy seul moyen pour quitter réew ma waaw parce que ONG internationale yeeg pays européens yeeg occidentaux yi ñoom ñu mel noonu lañ naan ñoom ñooy les prioritaires ñi nga xam ne ñoom lañ mën a accueillir ñi nga xam ne ils sont persécutés chez eux parce qu'ils son des homosexuels ñu doon ko ngir loolu mais ku mel noonu bu doon réewum jullit la ñu xam ci moom feebar bu mel noonu te alal ji buñ ko ci joxee dina tax moom yooyu yëpp du ko xalaat dina fi mën a ne mais ñu joxoon ragul ko ba kera muy nekk ci l'islam bi di découvrir ba ne xolam di saxe ci l'islam mu ne looloo tax ma def ko wa akilu aqwaman am ñoo xam ne dama leen di bàyyee ila ma ja'ala allahu fi qulubihim min al bàyyee leen li nga xam ne moom la leen buur yàlla defal ci xéewal ci seen xol yi ci yiiw ju mu leen defal ma bàyyee leen ci yiw ju yàlla defal jum leen defal ci seen xol wal xinaa ak doylu doyloo buur yàlla képp soxlawuñu leneen mu ne ñooñu nag gaa yooyu nga xam ne man joxuma leen de sallallahu alayhi wasallam waaye ñoo gën fopp ñi may jox ndax ñooñu dama leen a bàyyeek li gën lu ñu bàyyee nit mooy yiiw boobu nekk ci xol mooy ragal yàlla mooy wal ghina te ku am ragal yàlla amul doylu mooy doylu pour yàlla képp moo la doy kese waaw waaw yéeféer bi nag moom mooy jàpp ne buur yàlla du ko doy moom day foog ne fii mu ne lu mu ñàkk ci boppam la wala mar nekk leech botu ñenn ñi pour moom foofu lay amee li mu bëgg waaw amma man istaghna mooy gaa yooyu nga xam ne moom dafa doyloo boppam yoonam nawul waaw am na nu mu koy waxe ci côté suuratu lu euh, mu tudd sabbihisma waaw mooy ne dafa am ñoo xam ne mooy ñii nag pour yàlla dalee na bàyyi defal leen yiw ci seen xol mooy ak dal akuk doylu mooy alal jii nii yëngalu leen te ngir xam ndax man jege nañ ma man sallallahu alayhi wa sallam du joxe gi may joxe lañuy ñuy ñoom xam nañ ne du loolooy wane ne man damaa kii def maa jege wala déet non aka neexoon ñu xam lii moo tax <laughs> di nekk ak sëriñ tout le temps tekkiwul ne yaa gën ni mu nekkalul de ñi nekkul ak moom de laa ilaha illa di ko téyal ay dàllam tous les buy génn nga jox ko ko sot tegal ko ko tekkiwul ne waaj a nekk Kébémer fële sëriñ bi nekk fee ca Italie yaa gën waaj de nga nekk Kébémer de fais attention déedéet loolu tekkiwul lool de waa ji nekk fële ca New York yow nga nekk ak sëriñ bi fii biir Ndakaaru di xëy tout le di ko liggéeyal tekkiwul ne yow yaa gën ka ne fële yaa ko gën a jege ka ne ci ragal yàlla gi yàlla ne foofu la nit ñi rawante sëriñ bi ku gin a ragal yàlla ci yéen kooku kooku moo ko gën a jege waaw moo tax ñenn ñi mën nañu jaaxal foog ne way mi mais diw moom mais moom sëriñ bi daanaka rarement la koy gis alors que boo xamoon dëgg dëgg ni mu demee doo xalaat sax doo xalaat loolu de di ko gis benn yoon ci at mi walla sax mu bañ koo gis du tout du tout parce que defar nit soxlawul tout le muy nekk sa kanam waaw ah Seydina Uways Uwais al-Qarni mi gën ci taabi'i yi loolu beneen ma lay saaf saaf moo ko wax <laughs> waaw <laughs> waaw xayru taabi'iin mooy mooy mooy mooy al-Qarni te Uwais Yaman la newoon mu waxoon ñoom Seydina Omar ak ñoom Seydina Ali ak ñooñu radiyallahu ku ko ciy gis na ngeen ko ñaanal mu ñaanal leen jéggal yàlla Seydina Omar ba mu ko gisee ba laaj gaa yi Yaman ba mu xam ne moom la. <laughs> sax kan ar-rajulu thani fil islam Seydina Omar di ñuy njëggal ci koo xamante ni nii masula gis yonent bi alei satu salaam nii ci kaw suuf nii ci zaahir waaw yonent bi alei satu salaam jox leen ndigal loolu bu ngeen ko gisee wax leen màndarga yuy wan ne kooku la allahu akbar kooku kan moo ko defar ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa te da koo mës a gis nii ci Medina mësu ko gis Medina nii Makka waaw waaw <laughs> voilà mooy pour wan la ne kon yëf yi <laughs> c'est waa ji sori na moo tax mbir daal li am solo li am solo lenn kese la mooy islaahu niyya di yëwanal suñu yéene yi di ñaan buur yàlla def mu sell uniquement ngir moom boo ko defee gis nga wër yu bari yi sax bu la ci fekk waaw boo demee ba amoo kenn sax ku la dimbali buur yàlla moo lay tàggatal ku ku ko ku mat boole la ak moom ci loo xamante ne ni coono du ci bari waaw <laughs> yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kon mbir yi du lii jox day wane ne kon moo leen gën léegi xoolal ah. moo tax erreur la bu ñépp ñu bari def ñu bari di def ñu bari di def léeg-léeg mën na bañ a nekk jox xaalis wala jox dara ay bien matériel man na nekk sëriñ bi ci biir mbooloo mi mu am ñoo xam ne ñoom day waxtaan ak ñoom lu bari di wéet ak ñoom lu bari ñeneen ñi jaloux ñeneen ñi jaloux wala boog ñu jàpp ne kon de gars yi ñoo gën la fait que muy wéet ak ñoom lu bari alors que du loolu ku la ne melul ni yonent na saa saa wax ni ñoo xam ne xam na bu leen bu bañee bu wéetul ak ñoom lu bari gars yi dañuy sànku après ah mais boo xamee moom xam na ko mais ñun yow xamoo ñun xamuñu xamuñu tanak sëriñ bi il est pas obligé tout le temps muy wax mbir yi di expliquer naan lii ak lii waaye dañuy gis yonent mi aleyhi salaam tamit nii mu doxale mooy tamit sëriñ bi bu dee lool dafa am mu jaruk leeral da koo war a leeral moom it kon ni aleyhi salaatu salaam bu gisee ne moo gën parce que ñële da leen da leen di jox ngir xam na ne ñoom yée tem ñu jéng de ak seen xol gu ñàkk dal jaza gi ñuy nekke ba tax du ñu am nii na ak dal ci ngëm gi ñu dal yonent mi alayhi salaatu salaam di leen jox nag ngir dalal seen xol moom mi nga xam ne mooy doktooru xol yi xam ne ni ñii moom looloo leen di kii du leneen ñii du ay ay yenn discours yu bari yay tax de déedéet ndax buur yàlla moo bind nit ñi te yemalewu leen am na ñoo xamante ne nii alal jii ñii mooy liy dëgëral seen xol ci mbir mi bu baree alors que boo fi doon wax lu nekk du leen yëngal de bu ñu koy seen feneen di dem yonent bi aleyhi salaam xam ne côté boobu mais beneen côté bi tamit bi ñu kiiwee mu leeral leen waaw moo tax mu ne gaay ka annahum atibu alay mel ni daal lañoo xaw a ñàkk o am benn incompréhension ci mbir yi daal ni muy doxale nii ak ni muy séddalee mu yëgal leen nag mbir mi dëgg-dëgg li tax mu def ko inni uti qawman axaafu dalaahum wa jazaahum wa akilu aqwaaman ila ma ja'ala allahu fi qulubihim min alxayri walghina minhum amru bnu taglib allah yàlla nañu buur yàlla defalal lool ci suñu xol yi ñu nit waaw min alxayri walghina waaw gis nga boo ko amee nag kenn ginu laa fiix non yow moom tee chef di fiix yow yom kenn ginu laa féex dangay nekk ci péex moo xam ne mais yow am dangay dem ba am santiment que yow ku la jege gaa yi ñoom ñépp nekk ci péex tellement dangaa nekk ci péex boo gisee ku ci ku ku ku ci yenn sax dalay jaaxal <laughs> mu ne bokk na ci ñooñu nga xam ne dama leen a bàyyeeg li yàlla def ci seen xol ci yiiw ak doylu am rum nu taxlib ba allah radiyallahu taala anhu déggal lim wax fa qaala amru bnu taghlib ha seydina amru bnu taghlib ne ha bi nga xamante ni nii bi nga xamante ne nii ci la affaire bi ci la yonent ma lay saar saab wax nii hein mu ne maa uhibbu anna lii bi kalimati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama xumuran naam allah mu ne gis nga bi yonent mi alayhi salaatu salaam waxee lool mais gis nga mbégte gi dugg sama xol mais mais lan alxuraan wax qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu mu ne yonent na saa saa wax leen de bi gis nga ci ngëneelu yàlla wa bi raxmatihi ak yërmandeem fa bi daalika gis nga ci lool fal yafraxu kuy bége bégeel ci lool wa xayru mimma yajma'una moo gën li ngeen di dajale di dem de loo fi dajale te jaarul ci yàlla ame woo ko ci yàlla hein fàtte ko ci lépp loolu noonu na la leer ne mooy li ngay dajale rek alladi jamaa maalan wa addada yow foofu nga bokk ki nga xam ne day dajale alal gi di ko compter ba pare nag nayf de telle sorte yaxsabu anna maalahu axlada mu jàpp ne alalam ji sawaay muy degale mooy tax mu gën yàgg ci kaw suuf suñu boroom ne kallaa mukk alal nan la la gën yàggale ci àddina bi déedéet déedéet ah mukk kon yow bi fadlillaahi ci ngëneel ban ngëneel moo gën a rëy yonent mi aleyhi salaatu seede seede bu mel ni yow ni moo xam nga man bu doon bu doon keneen a ko wax ay wala gaa yi gaa yi gaa yi charlatan yi ci koñ yi nii bon wala yenn faux sëriñ yi sax di la seedeel yenn yi loolu moom dangaa war a gën a tiit sax parce que xamul yi muy wax dara amaana bu bi mu sol rek ca biir fàtte na nan ban couleur la yor mais ki nga xam ne as-sadiqul masduq sallallahu alayhi wa sallam moo ko seedeel yi moo tax Seydina Amr ibn ah eh, eh, taalib ne ma ne maa uhibbu waaye ba ma déggee waxu yonent kàddu ko alayhi salaatu ma ne bëgguma ànd na lii weccoo kàddu gi yonent bi alayhi salaatu wax seede ko ci man xumuran naam mais gis nga gis nga gëléem yu xonq yooyu te cher arab yi nga xam ne bu ñuy wax alal ju bari loolu la ñuy joxe exemple xomaron na am tellement ni ñu ceere te ku ko am mooy alal bari la ko waa mu ne lii moo ma gënal fopp seede bu yonent mi alayhi salaatu salaam bii moo ma gënal fopp bu ma amoon alal yoo xam ne alalu àddina ak ci biir ku ñëwoon ne ma léegi Amr bon nañu marchander li la yonent ma lay sarsam seedeel nga jox ma ko ma jox la alali àddina le plus riche des riches ma bañ waaw maa uhibbu anna lii bi kalimati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam humara na'am bëgguma weccoo kàddu gi yonent bi aleyhi salaatu wax ci man waaye gëléem yu xonq yooyu te bari alal te te te te di symboliser alal gu bari waaw waaw xew-xew bii euh, man na bañ a nekk parce que ihtimal la c'est possible mu nekk Ji'irraana mën na ko bañ a nekk parce que am na imaam al-Buxaari yu mu solool yi da zaada Abu Aasim an Jarir annahu qaala waxoon nañ la càll la bi sànq haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'il qaala xaddatanaa jariru bnu xaazim qaala xaddatana alxasan qaala xaddatani amru bnu taxlib mu ne bi mu nettali li mu ne zaada abu aasim an jarir abu aasim de yokk na li jële ci jarir mi nekk ibnu xaazim mu ne sami'tu alxasana dégg naa alxasan albasri raxmatullahi alayhi mu ne yaquulu xaddatanaa amru bnu taxlib anna rasulallah sallallahu alayhi wa aw bi sabyin fa qasamahu bi hada foofu mu ne Seydina Alxasan mu ne dégg na mu ne Amr ne Taghlib moo ko nettali que ne Yonent mi alayhi dañ ko indil alal walla ay jaam yoo xam ne lañ jàppoon ci guerre mu koy séddale wax lii mooy man na nekk Hunayn waaw mais mën na nekk ne du foofu. parce que bu dee utiya bi mooy dañ koo indil xam nga fee dane woon téel leen ma ko maa ngi ñëw bi mu ñëwee suwaa nga ne bi mu ñëwee bi mu koy séddalee fi mu ne woon mu ne nañ leen indi ñuy jege si pour jege leen ngir mu séddale leen peut-être lool bu dee loolu mën na nekk genre na comme mën na koo bañ a nekk waaye mu nekk ci même esprit bi mu wax bi ñu jële sànq ci Seydina Ibn Ishaq ci li nga xam ne mooy xew-xewu Ju'ayl bi nga xam ne foofu Ji'irraana la wax loolu biñ ne ko dangay jox Uyayna al-Aqra bàyyi ku mel ni Ju'ayl mu ne Ju'ayl moo gën ñu ko ñu mel ni Uyayna ak ñu fees ñu feesoon dell suuf si suuf si menn mu Uyayna moo gën ñoom yépp ñoom mennum kan Ju'ayl la lu mel noon kon la seedeel Seydina Amr ibn Taghlib radiyallahu anhu moom nag euh, lii rek lañ soloo ci moom daanaka am na nag ñu ne noo am na ñeneen ñu kënee du seydna alxasan kese moom moo soloo ci moom mais am na ñeneen ñu soloo ci moom moom nag nee nañ dund na ba say xilaafa seydna muawiya ibn abi sufiyaan radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi kon ba ba léegi al Ji'irraan xam nga nettali bu mel nii nettali bu mel nii dal na Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhum wa ardaah comme nim ne ci saxiixayni mu ngi saxiix imaamul Buxaari imaamul Buxaari raxmatullahi alayhi daldi na koy solo na ko noonu imaamu Muslim imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj eh, raxmatullahi alayhima ñoom ñépp daldi nañ koy solo muy xadiisu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anhu eh, dane ata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rahtan wa ana jaalisun fiihim qaala fa taraka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam minhum rajulan lam yu'tihi wa huwa a'jabuhum ilayhi mooy même boo seet loo du même événement yi mais li ko mooy même ci même veine bi la même mbir mi lay lay lay ki lay wax tal ñu gisee ci lan que ne yonent mi lii la doxale mooy jëflanteel da xool ñi nga xam ne li ñi nga xam ne boo deful lii mën nañoo yàqule mën nañu faa jaare alku boo leen defalul lii te boo leen ko defalee mën nañoo des ci diine gi subhaanallah eh, imagineel ñi nga xam ne nag ñooy ñëw ci biir mbooloo yi di fa wax wax yoo xam ne day tax gaa yi nga xam ne lamdaa yi nga xam ne seenu ngëm baaxoon na ñu ñëw yàqal leen seenu ngëm ndax ay jax-jaxal yuñ leen dugalal allahu akbar ba pare nag foog ne sawaay fii mu ne huu wax na lu rëy rëy alors que defu fi dara waaw Seydina Ali waxoon na ndax dangeen ngeen wax leen ak dee leen wax ak nit nga xam ne lool lañu xam waaw xaddisu naasa bi ma yaaref bi ma bi ma yaalamun aturiduuna an yukadaba allahu wa rasuluhu ak ñi ak li nga xam ne xam nañu ko bu ngeen jëlee aaya alquran yii wax wax li ci boroom xam-xam yi boo kiiwul nga wax lu loo xam ne nit ñi dinañu xam ne lii la seeni xol dina ko mën a nangu wax hadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam mais fi lañ koy bay te koo gis muy def loolu mooy en premièrement boo seetloo yooyu góndi la gën a doon wal iyaadu billaah di wax yoo xam ne ci biir public boo xam ne du ñooñu ñoo yelloo loolu hein ba gaa yi jóge fa nag foog ne nag commencé am nëx nëx jax nga jax jaxal leen seenu ngëm yàlla yàqu ñu commencé am ay doute yu bari te yaa leen ko waral yooyu yépp masuñu ko am ah xoola yeneen time saa saam yooyu yépp da ko doon sàmmonte waaw moo tax du lépp la doon wax ñépp am na yoo xam ne da ko doon wéet di wax ak Seydina Abu Bakar am na yoo xam ne ñeneen la koy wax du ñëw ci biir mbooloo mi di leen ko wax ñoom ñépp fii nii mu seet état ku nekk ñii nii ay nit lañ yoo xam ne bu ma leen joxul ah du baax ci ñoom bu ma leen joxee nag au moins dina nekk ci diina yu ba keral buur yàlla di mi nga xam ne moom nag <laughs> moo tax mu ne ko innaka la tahdi man ahbabt hidaaya gi nga xam ne mooy gindi gi nga xam ne bopp bu xol bi bi jaar ci xol mooy yonent yi alayhi salaam irshad lañu dañuy orienté mais kantaan nangu gi li tax nit kiy nangu lool buur yàllaa ko moom yeneen cibale sax sax moom na def li mu war a def rek buur yàlla après est-ce que kii dina dina saxal mbir mi ci xolam loolu loolu moom du ci loxoom la ne waaye na sabablu waaw dinaa def le tout ngir ci diine Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhuma anhu mu ne mu ngi saxiixay xadiis bi mu ne yeneen cibale sax sax dafa jox am mbooloo jox leen ay xéewal fekk man maa ngi ci mbooloo mi mu bàyyi am ku mu bàyyi koo xam ne daal ñi mu jox gis naa ne kooku moo leen gën ko waa fuuf non en tout cas ci man selon man sayyida Sa'd ibn Abi Waqqas fa qumtu ila rasulillah nee na ma daal di jóg dem ci yonent mi alayhi salaatu salaam fa saarartuhu fa qultu ya rasulallah ma laka fulaan wallahi inni la araahu mu'mina ñeena ma ñëw daal di koy déey ci mbooloo mi muy jox gaay jox ñoo xam ne daal bàyyi koo xam ne nee na yonent moo tax mu bàyyi ma toog daal après ma ne xaaral ma dem gis ko nee ñëw daal di koy wax ndànk ne koy yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi waa diw moom lan moo xew mais diw diw ba joxoo ko wat naa ci yàlla ne gis naa gisuma lu dul ne moom moom moom ku gëm yàlla la ku am mu ku nekk mu'min la hadith bi waaw xaala mu ne aw muslima yonent ma lay saab saab nee na bi ma nee ko man de gisuma lu dul way ngëm yàlla la yonent sallallahu alayhi wasallam ne ma wala nga ne musliman ku wommatu la nee na fa sakattu ma toog ma noppi toog qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa qultu ya rasulallah ma laka an fulan fa wallahi inni la araahu mu'mina qaala aw muslima nee na ma toog noppi dem toog après daal affaire bi xaw maa kiiwaat quoi poussé waat ma mooy jàppaat sama xool que ne non waa ji mu'min la mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ko li mu ko waxoon ne ko tey nga wax aw nga wax rek ne wala jullit la na fa sakatuma noppi xalilan tuuti summa ghalabani ma a'lam waaye li ma xam ci waa ji daal mooy waaye kii ak baaxam loolu daal di may noot ma daal di ñëw fa qultu ma ne ko ya rasulallah ma fulaan fa wallahi inni la ra'a mu'minan qaala aw muslima nee na ba ñetteelu yoon mu wax ma ko saa bu ma toogee ba ki ma ñëwaat ne ko waaye yonent sallallahu alayhi wasallam mais diw moom lan moo xew moom moom moom tax ba joxoo ko moom gisuma la lu ku gëm la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wala boog neel ku ku ku wommatu la muslim la xaala nag yi léegi yonent salaam ci ñetteel bi mu leeral ko mbir mi ne ko inni la u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu xashyata an yukabba fi naari ala allah yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag ci ñetteel bi ngir leeral ko ne ko man inni man la onti la dinaa jox nit xéewal yii di fi ñëw ci oor yeeg yére yeeg alal jiy jóge fu nekk di ñëw ak tamit ci butin de guerre yeeg dinaa jox ay nit surtout ci xumus bi waaw man dinaa jox ay nit wa xayruhu te keneen koo xam ne joxuma ko ahabbu ilayya minhu moom moom moo gën a sopp ci man moom laa gën a sopp ko ki ma jox waaye lan moo tax kon ngay def loolu alayhi salaatu salaam mu ne xashiyata an yukabba fi naari ala wajhi ngir ragal bañ gu may bañ bu ma ko joxul loolu dootul des ci diine ji wala bu ci desee man na cee des loo xam ne après du toute façon da ciy génne après waaw ba pare mën na am njortu lu ñaaw ci sallallahu alayhi wasallam ci jullit nit ñépp parce que joxuñu ko yonent ma sa saa ne kooku may jox nit koo xam ne li tax ma koy jox damay ragal ñu ñu ñu daal di koy euh, mooy euh, yu kab ba fi naari ñu jël bopp bi sëmbëx euh, kii ko naq ko ci biir safara xar kanam lañuy la jiital naq ko ci kar kanam mooy damay ragal li tax ma koy jox mooy damay bañ bu ma ko joxul mu murtad mu génn ci l'islam wala mu nekk ci leneen loo xam ne ci de toute façon ci génn l'islam la ko yóbbee te bu boobaa du de bu faatoo ci noonu du nekk ku dul koo xam ne yawmal qiyaam dinañ jël xar kanam gi daal di koy sëmbërtal kii ko ko dugal ko biir safara loolu laay ragal ci ku mel noonu waaw kon mbir mi loolu la ah inni la wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu xashyata dinaa jox dinaa jox benn dinaa ko jox dinaa ko jox alors que keneen ki ma joxul moo ma gënal moom laa moo ma gënal comme ñoom Amru ibn Taqlib bi li wax ak ñoom Ju'ayl Allah Allah léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii ginnaaw bi ñu gisee lii mooy est lii rekk la woon non am na yeneen façon protester yu xew keroog waaw yoo xam ne nag suñu waxtu dafa jot incha ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi Ji'irraana kon tey Ji'irraana lañ leen gis Seydina imaam Ibn Ishaq nettali nañu nettali Ju'ayl ibn Suraaqa mi nga xam ne keroog di yonent bi aleyhi salaatu salaam di joxe ay saa jëleen ñoom Uyayna ak ku nekk mu wax ko loolu ne ko lu tax ngay jox ñii te kii nga bàyyi Ju'ayl ad-Damri ibn Suraaqa mu ne leen mais Ju'ayl ibn Suraaqa xayrun min tilaa'i al-ardi kullihim mithla Uyayna ibn ah, Hisn wa ah, kii al-Aqra ibn Haabis fopp waaye dama leen di jox walaakin nii ta'allaftuhuma dama leen di jox ngir seen xol dina des ci lislaam ah gis nga siyaasa politique politique lii mooy politique mais yi fi caaxaan yi nga xam ne moom lañ ñu miinal jàpp na lii mooy mbir mi déedéet waaw waaw kon yeneen time alay saa saam nii la doxal léegi nag jataay bii di ñëw ñu gis ñeneen ñi nga xam ne Euh, ñoom xaw ware nañ seenu mécontentement ak ñàkki teggin gu rëy gi nga xam ne feeñ na ci koo xamante ni euh, ku siiw la ci mbon yal nañu yàlla muccal euh, te tamit def ñu ñoo xamante ni ñuy am njort yu rafet parce que alayhi salaatu wassalaam moom mooy ki nga xam ne mooy asharion moom la fi buur yàlla teg